summa bacasnaa min bacdihim muusaa bi aayaatinaa ilaa firawna wa mala'ihi fa dalamuu bihaa fanzur kayfa kaana caaqibatu almufsidiin suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab téeméer bi ak ñett kon ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la lim yonent yi nga xam ne ñoom la limoon alayhim salaatu wassalaam ak seen ñooñ yaa te seydinaa nuux seydinaa huud seydinaa saalix ak ki nga xamante ne nii mooy seydinaa luut ak seydinaa shuayb alayhimu salaatu wassalaam ak la nga xam ne ña ko doon weddi seen ñoñ la leen dal léegi nag mu jaareel fi ci digg bi moom boroom bi tabaaraka wa taala daldi wax li nga xamante ne nii mooy mbaaxam li nga xam ne moom lay doxal dul doxal sunnaam ci kaw suuf ni nga xam ne noonu lay laalali nit ñi yenn musiba yi ngir ñu dellu ci moom léegi nag ginnaaw gi mu defalal leen ay xéewal léegi nag nit ñi bu ñu ko santul mu daldi leen bugal comme ni ñu ko gise woon ci jamono yi ci jataay bii ñu génn te tamit ak nit ñi tamit li ñoo xamante ne nii mooy jàpp ne moom di di jaamu yàlla day day day day waral li nga xamante ne mooy ak ñàkk koom-koom ak nekk koo xam ne da ngay ñàkk mu ne leen déedéet xanaa nit ñi xamuñ ne <clears throat> bul walaw anna ahlal qura xanaa xamuñ ne waa gox yi de bu doon gëmoon nañu seen boroom tabaaraka wa taala te nekkoon ñoo xamante ne nii dañoo dañoo gëm dëgg-dëgg kononte kon dina wàcc ci ñoom li nga xamante ne nii mooy ay barke yoo xam ne ci asamaan ci taw yi lay jóge ci niir yi wala ardi ak gàncax yi génn li nga xam ne mooy meññee meññeefu suuf ak xéewaluk trésor yi nekk ci suuf kon loolu la moom lañ doon wax ne nit ñi moom jàpp nañ ne ñoom doxal li yàlla wax day wane pauvreté day tax nga ñàkk alors ko ñoom ñoo xamul dara lu tax ndax shaytaanu ya'iduhumul faqr shaytaan ci xam ne mooy dig doomu aadama yi li nga xam ne ak ñàkk di leen ko tug dig waaye nag loolu mooy li nga xam ne mooy li am wallahu taala alam ginnaaw loolu nag suñu boroom tabaraka wa taala di dikkaat fi nga xamante ni nii mooy ci nettali yi nga xam ne moom la doon nettali mu ne nag kon nag <coughs> ginnaaw yonent yi nga xam ne ñoom la fi jotoon a tudd dañu ràppali ko léegi nii fàttali ko léegi walillahi alhamdu wal minna muy continuer mu ne summa ginnaaw gi baas naa lañu yebal min baadihim ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam yi ma fi tuddoon muusa di seydinaa muusa ibn imran ala nabiyina wa alayhi afdalu salaatu wassalaam bi aayaatinaa joxoon ko nag suñu màndarga yu leer ya suñu laaya ya mu borom bi ci kan nga ko yónni mu ne ilaa firawna ca waaja nga xam ne mooy firawna di buurub Égypte jiite woon fa nga xamante ne nii mooy Égypte de wa malaihi ak gàngooram nga ak mbooloomam ma nga xamante ne nii ak assemblée ba nga xamante ne nii ñoo waay ndomboy tànkam ya ko doon jàppale ci liggéey ba fa zalamu biha ba nga xamante la leen seydinaa Muusaa <clears throat> ibn imran mii daal di dikkalee lan lañ dem fa zalamu biha mooy ñu daal di koy weddi loolu mooy tooñ gi nga xam ne moom lañ tooñ mooy dañoo weddi seen yonent ba nga xamante ne nii moom la leen seen boroom tabaaraka wa taala daal di yebal gaay daal koy weddi na mu gën a gaay Firawna gi gaayam <clears throat> léegi nag ba ñu ko defee ñoom léegi fanzur suñu boroom na yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu xoolal fa fanzur mu yow jullit bi xoolal de kayfa na naka kaana la mujjee aqibatul mufsidiin mujjanteelu ñi nga xamante ne nii ñoom dañ doon yàq ci kaw suuf di li nga xamante ne mooy sama yonent yi alayhimu salaatu wassalaam léegi nag suñu boroom nag di digg nag ginnaaw bi waxee ne après bañ ko defee la xoolal la leen mujje léegi nag mu ñëw nag di ñu nettali na nga xam ne noonu lañ mujj ak mbir ma fan la tàmbalee ba firawna ki gaayam alku mu ne wa qaala firawnu wa qaala muusa seydinaa muusa alayhi salaam yaa firawnu ba mu ba ko boroomam yebalee xam nga nettali bi yàgg nañ koo gis ci li nga xamante ne mooy alquran waxoon nañ la moo am ci boroom xam-xam yi doon wax ne kaadal qur'aanu an yakuna muusawiya tuutee des alqur'aan nekk lépp daal li jëm ci nettali mu nekk nettali seydina muusa alayhi salaam kon nag mu ne wa qaala bi nga xamante ne nii ci la leen Seydina Muusaa dikkal mu ko mu wax kan la wax yaa Firawna e yow Firawnu inni man mii ngay gis kat ndaw laa de min rabbil alamin tukkee ci borom mbindeef yi moo ma yebal ci yéen haqiiqun alayya la nag ci man allah aqula ala allahi illa al haqq aka yey ci man may waxal borom bi lu dul dëgg mooy man dafa yey comme nit ku nekk dafa yeey ci moom buy wax ci mbiru yàlla muy wax loo xamante ne dëgg kese lay doon waaye ñi mu gën a yeey ci ñoom gën a fendaleku ci ñoom mooy ñi gën a jege yàlla ñoo ñi ko gën a xam te ñooñu ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ndax ku gën xam yàlla kooku mooy gën a tiit mooy gën a ragal borom bi tabaaraka wa taala kon moo tax mu ne xaqiiqun alayya ak a yeey man ala allah aqula may bañ a wax ala ci yàlla illa al haqq lulu kese laay wax ci yàlla qad ji'tukum dëgg-dëgg man mii di Muusaa di alayhi salaam dikkal naa leen bi bayyinatin ci ay preuve yoo xamante ne yu lu leer nañ min alhamdulillah min rabbikum tukkee ci nga xam ne mooy seen borom bi na yigal de kon nag yow Firawna li ma lay wax te sama borom wax ma jottali ko mooy fa arsil ma'iya bani israil yebalal te yónni ànd ak man ki nga xamante ne mooy waa banu israil alayhi salaatu wassalaam di doomu Seydina Yaqub yi nga xam ne ñoom nga téye fii alayhi salaam di sama mbokk yi nga xam ne ñoom nga jàpp di leen teg yii liggéey yu tar yii di leen jaamloo ñu lay liggéeyal ci nga xam ne mooy sa yoon yeeg ak ba tabax yi ngay bëgg a tabax ak pyramide yi waaye di leen lakkal seen mburu yi di leen defaral seen mbir yi koolu nag la bëgg ñooñu la borom bi wax nga daal di leen libéré ndax ay jaamu yàlla lañ ñoo xam ne dara lañ deful ba ngeen waraleen a nekk ñoo xam ne def leen ay jaam dee kon nag kon yebalal mu ànd ak man waa banu israila daal di leen génne ci mbuumum jaam giñ ne xaala Firawna nag ba nga xam ne ci la ko Seydina Muusaa wax li salaam mu ne ko in kunta bu dee ne yow jitta bi aaya bu dee ne danga fee indi màndarga buy wane ne yàllaa la yónni waay waay yow mii di Muusaa kon fàtti bi haa danga ko indi ko indil ma xool gi waneel ma xool in kunta mina saadiqiin ndeem bokk nga ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo dëggal fa alqa asaahu ca saase Seydina Muusaa alayhi salaatu wassalaam daal di sànni yat wa nga xam ne moom la yoroon ci kanamu mubin mu nekk benn ñàngoor ruy ruy ruy bu leer nañ boo xamante ne nii nattable amuñu ci ñépp gis mu nekk ngàndum serpent bu rëy boo xamante ne nii ab jaanu am jaanu ñàngoor bu rëy mubin leer nañ gaay di ko xool wa nasan boo gi nag bi boobu jàllee Firawna dafa tiit léegi nag mu daal di jëlaat yat wi wanasa yadahu beneen boo xam ne mandarga la la miracle la buy wane ne borom bee ko yónnee wanasa mu dugal loxoom ci poche ba ca dënn ba daal di génne yadahu génne ko fa idaa hiya baydaa'u mu daal di nekk loo xam ne dafa leer nañ lin na ñeel ñi nga xam ne ñoo fa newoon ci assemblée ba ñu waroon na nekkoon ca wet ya di dag yaag ñi nga xamante ne ñooy conseil ak bataariqa ya gaa yi nga xam ne ñoo ko gën a jege de léegi nag ñoom ñépp gaa yi foofu ña ko fekk yépp gis mbir mi loxo bi weex tal xaala léegi nag mu wax almalawu ña nga xamante ne ñooy way ndomboy tànk ya nekk nag le ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy les ministres et les conseillers ak les les plus proches fidèles de Firawna gars yi ku gën a jege nag nee nag wax lan te ñooy waa boon ñooy ña yoroon nguur ga yor li nga xamante ne di doxal yor li nga xam ne mooy mbir yi daal ndomboy tànk ya ñu daal di wax Firawna min qawmi Firawna mu ne xaala kon mu wax almalawu mbooloo ma min qawmi Firawna te bokku ca waa xaw ca waa kër Firawna inna hada ne moo kii daal Muusaa mii nii lii mu fi indi waaj yi bañ nañ sax ba tur xam nañ ñim tudd jaaruñ ci turam yii yëpp ngir doy dal ko waa inna hada dëgg-dëgg gis nga waaj yi nii la saaxirun alim moo Firawna bul tiit de waaj yi am njabarkat la alim bu ñu xam daa foog ne moos ñun mën nañoo nax démasqué nañ ko daal di nañ koy trouver déniché nañu ko lii mu def du dara lu dul ak njabar moom ni njabarkat bu ñu xam la yuriidu li mu nam nag yow Firawna yéen nit ñi yéen na yuxrijakum li mu bëgg daal mooy daal mu génne leen min ardikum ci seen suuf sii di misra moom la bëgg daal daal di leen fiy déjjati daal di yor mbir yi ci loxo moom ak i gaayam fa maada ta'murun léegi nag luy Firawna am na ñu ne non lii nii mooy waaw njabarkat yi nga wax nii ñoom la ñoom ñoo ko wax bi ñu waxee Firawna nii ne waa ji njabarkat bu ñu xam la li mu bëgg mooy génne ñu li nga xamante ne génne leen yéen yéen sa majesté dañ doon wax kum pour le le sa majesté quoi comme ni ñuy wax ñi nga xamante ne mooy buur yeeg ñi ñu màggal nga xam ne bu ñu leen di wax naan leen yéen waaw yéen kilifa gi fekk benn waaye kese la voilà ak lay le vous le vouvoiement le ma bi nga xam ne tamit nasaraan yi xam nañu ko kon nag am ñu ne loolu la moo tax yu riidu dafa nam moom an yuxrijakum mu génn leen yéen sa majesté yow mu yow mu màgg mi firawna min ardikum ci seen suuf si fa ma da ta'murun ana lan nga ñuy jox comme digal ñu exécuter wax ñu lan la ñuy def ci moom ko defee boo ñuy jox ndigal rek léegi ñu daal di koy wëyal ci kawam ne xaalu léegi nag loolu benn wax la am ñu ne non non non non non non du loolu de gaa yi almalaw li ñu wax ñoom dañoo wax noppi mooy dañu ne xaalal malaw min qawmi firawna waa kër mbooloo ma ca waa kër firawna ñoom ba ñu waxee ne inna hada kii di nekkul lu dul saaxirun li nga xamante ne nii mooy dafa dafa nekk ki nga xamante ne nii am jabarkat la alimun bu ñu xam nee na nag foofu la wax ji yem foolu yoo xam ne loolu lañ wax noppi léegi nag Firawna dëggal leen ne leen wax ngeen dëgg kay njabarkat la te moom sax kaay ma wax leen yuri du moom Firawna mi man ma yu yow man Firawna maa leen koy wax gis nga Muusaa mii li mu namm alayhi salaam ay yuxrijakum mooy mu génne leen min ardikum ci seen suuf si ci la terre d'Égypte fa maada ta'murun léegi nag yéen sama conseil yéen sama dag yi aywa waay jox naa leen sujet bi waaye xalaat leen ci ay mbiram te daal di may sottil seeni xalaat wax ma ana lan ngeen may digal lan ngeen may conseil bu ko defee ma doxal ko ci kawam xaalu dag ya ne ko nag arji a frèram bii mu fi àndal nga xam ne du dara muy Haaruna mi waaye alayhim wa wassalaam yow nag mooy yéexe leen jox leenub dele nee leen nañ xaarandi entre temps wa arsil yow nag sa majesté yow na mu màgg mi nag bu ko defee nga yónni fil madaini ci gox yu mag yi nag xaashiri nañu ngi yónni fa ñi nga xam ne ngir ñu dajaleel la ñi nga xamante ne ñooy njabarkat yu mag yi ñu daal di leen koy dajaleel daal di la koy pang dajale ñoom ñépp indil la ko fii yartuuka bu ko defee boo dajalee ñu dem dem ci gox yu mag ya dajal ñi nga xamante ne ñooy ñooy ñooy ñooy njabarkat yi yartuuka dina la dikkal dinañ la dikkal bi kulli saaxirin alim ci bépp njabarkat boo xamante ni bu xama xam la gin koo man njabar moom mii de léegi nag lii lañu wax nan la mbir mu jëloon la ñuy